ñu ngi woon ci atum fukk ak benn ci gàddaay yonent bi eh, ñu nekkoon ci feebaram bi tombe ak feebaram bi moom alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ne woon ci côté bi nga xam ne istixlaaf bi mu waxee na Siddiq mu jiite nit ñi mu daldi yëg ak tan benn bés mu daldi ñëw moom aleyhi salaatu wassalaam daldi jiite ci lenn ci riwaay yi yeneen yi ñu ne déedéet jiitewul Seydina Siddiq moo doon jiite ci masala yi nga xam ne ñoo aajo ñoo laal ñoo concerné ñooy wër-wërloo ci loolu ci lañ ne moom lañu waxoon ci jataay bi weesu gisoon nañu mooy masala bi taajoon nañ ko tegoon nañ ko muy est-ce que kuy toog mën naa jiite ñuy ñuy taxaw gisoon nañ ne euh, ku mel ni maaliki yi ñoom dàmbale dañ ne loolu man da nekk waaw loolu mooy mazhab bi gën siiw ci ngiiru imaamu Maalik même waxoon naa la ne imaamu Malik même bu dee ne nettali nañ ci moom leneen waaw loo xamante ne nii wute naag wax ji waaye lii mooy li gën siiw ci ngiiru al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhi beneen wax bi mooy mën naa nekk moo koy toog mën naa jiite sauf que ñi muy jiite mooy ñi ne mën naa nekk mooy xanafiya yi shaafiiya yi ak xanaabila yi raxmatullaahi alayhim muy waa léegi gannaaw bi ñu ne mën naa nekk seen biir nag ñoom ñu wute ñu wute ci nan mooy ñenn ñi ne muy xanafiya yi ak shaafiiya yi raxmatullaahi alayhim ñoom dañu ne bu dee ne kiy jiite dafa toog ñi muy jiite o képp ku ci mën a taxaw il obligé il obligé mu daldi euh, mu daldi taxaw képp ku mën a taxaw day taxaw waaw loolu mooy waxu xanafiye yi ak shafi'iye yi rahmatullahi ala al mu am beneen wax muy waxu al imaamu ahmad moom moo wutee kon ñenn ñaar ñi ndax ñett ñi ñoo bokk wax ne mën naa nekk léegi ñaar ñi muy ñaar ñu mag ñi xanafi yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhi ñu ne kiy jiite bu dee dafa toog ñi muy jiite dañuy taxaw obligé par force ku ci mën a taxaw rek da ngay taxaw kanta al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah alayhim moom dafa jàpp ne bu dee ne imaam bi dafa commencé julli ji taxaw am lu xew ci ginnaawam keneen ñëw war koo àggale julli ji toog bu boobaa ñi mu doon jiite a taxaw ñoom dañuy taxaw bu dee nekk imaam bi daf ko commencé woon toog ñoom dañuy continuer toog te lii waxoon nañ la mooy mazhabu al imaam ahmad muy xanaabila yi te moom la ku mel ni ñoom al imaam ibnul mundir ibnu xuzayma ak al imaam ibnu hibbaan rahmatullah alayhim lii lañ ànd waaye mooy wax mooy mazhabu zahiriyya yi mazhabu zahiriyya yi ñoom eh, zahiriyya yi sax ñoom seen wax gi ñoom mooy ñii leen gën a niroon al imaam ibnu hazm këne bu toogee dañuy toog par force waaw ku buy toog ngeen di toog laa wax kiy jiite moom bu toogee moo tax mën nañ leen dugal fii léegi nag loolu waxoon nañ kon yii nii aviya mooy lii mooy wuute boroom xam-xam yi ku nekk lii nga wax léegi ana ñu war a nag jàll nag ci deuxième étape bi te suñu waxtu ci jataay bi weesu mayuñu ko woon ñu war ko àggale nii war cee dugg mooy ana nag dalilu ku nekk ñu ne la mooy liñ defoon dañuy njëkk jël waxu Maliki yi parce que comme que Maliki yi ñoom dañoo beru mooy dañoo beru par rapport ak ñeneen ñi mooy ñoom euh, ñi ne man da nekk mooy lijjanti seen wax ba pare dóora ñëw nag pour xool ñi nga xam ne nee nañ man na nekk léegi ñoom wute gi nga xamante ne nii moom lañ wute fan la jóge waaw ah kon kon dañuy commencer tey mooy duñ commencer xanafiye yi ak euh, shafi'i yi comme que xanafiye yi ñoo mag fañ bokk ñoom lañ doon commencer mais lii dañoo bëgg comme ça bu ñu jëlee maalikee yi ñoom seen wax li tax ñu ne li waaye ma ne ma ne et eh, eh, eh, en fait kuy julli toog mënula jiite kuy taxaw ku mën a taxaw ku mën a taxaw voilà loolu man na léegi ñoom wax ji mooy ana léegi fan lañu teg seen wax ji ñu ne la maaliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne seen première dalil ci affaire ñoom lan mooy seen tegtalwaay mooy xadiis bi nga xam ne ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi moo ko soloo xadiis bi nga xam ne moom la al imaam ad-Daaraqutni daal di solo mu jële ko ci xadiis bi mursal la nag waaw xadiis bi wal xadiisu mursal ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa wax laa ya ummanna ahadun ba'di jaalisa laa ya ummanna ahadun ba'di jaalisa ah mooy laa ya ummanna bu mu jiite ahadun kenn ba'di ginnaaw man alayhi salaatu wassalaam jaalisan mu toog mooy bu kenn ku toog di jiite mooy to di jiite di ñi toog déedéet mu ne loolu bu ko kenn def sama diggal sama sama ginnaaw waaw ndax xadiis boobu ndax xadiis bi al imaam ash-Sha'bi moo ko nettali ash-Sha'bi moo tax mu nekk mursal mooy imaam ash-Sha'bi du du lan lan la taalibi saxaaba yi la radiyallahu anhu moom moo ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam en tout cas moo ne qaala moo ne laa ya ummanna ahadun ba'di jaalisa bu kenn jiite sama gannaaw ji toog waaw loolu benn wax la ñu ne ah, te loolu jële nañ ko wax ju mel noonu ci al imaam al Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu mu ne maa ya'jibuni an yusalli al imaamu bil qawmi juluusa mooy bëgguma te yéemuma imaam bi di jiite nit ñi kon loolu lépp lan lay wane que ni eh, day day wane ne kon lii nii yonent bi alayhi salaam wax na ci lu leer te saxaaba ku mel ni al im euh, euh, ki euh, Seydina al-Mughira wax na lu xam ne xadiis bi kese door nañu waaye dañuy lii dañuy kii gën a dëgërloo ñu ne xam nañ ne <laughs> c'est sûr que di ngeen ñu ne waaye yéen attendez mais yéen xadiis xadiis bii nii ñu gis nii nag te boo ñëw di fii te yonent bi alayhi salaatu salaam dafa toog mais loolu simple hein mais loolu ci jagle yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la loolu jagleem la keneen kurut moom manu koo def hada min xususiyatihi aleyhi salaatu wassalaam waaw waaw ne loolu jagleem la ñu ne jagleem la te nag jagle yonent mi alayhi salaatu salaam kenn mënu ko ceeroy waaw ñu ne looloo ko Allah léegi ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne déedéet ñu ne leen mais yéen attendez parce que euh, seen wax jagleen bi foog ngeen leeral quoi pourquoi ngeen naan leen lool rek ngeen am no bàyyi leen ñu laaj leen benn laa ba parce que ça sera tout simple mooy euh, lan moo tax ngeen ne jagleem lan ñu ne wax jii nii euh, li nga xam ne mooy wane ne jagleem la mooy que saxaaba yi radiyallahu anhum xulafaa ur-raashidun amul kenn ku mas a def loolu ginnaaw moom alayhi salaatu wassalaam comme que jagleem la nag mooy kon kenn mënu ci koy wala sax bu ñëw sax d'accordoon ne amoon na mooy waxam jim ne laa yusalliyanna laa ya'ummanna ahadun ba'di jaalisan moo folli jëf jëm jëfoon te wax jam waxoon parce dañ leen naan eh, eh, attendez parce que yéen ñun gis nañu fi bii passé que ne yonent ma lay sarsam dafa yéegoon fas daanu hein doon julli toog nit ñi ñëw ci ginnaaw te xadis yooyu yépp ci saxiixayn lañ ne yéen lu ngeen def xadis boobu hein mu toog ñoom ñu ñëw taxaw saxaaba yi ñëw taxaw mu ne mu def leen siñ toog leen ba pare mu pa mu pare ne leen wa ida salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'an wala fa ida salla jaalisan fa sallu juluusan ajma ajma'u bu ki leen di jiite jullee toog na ngeen jullee toog yéen ñépp fan ngeen ko teg ñu ne loo ñu ne xadis boobu nu ngeen ko def ñu ne loolu dañ koo nasaxal te waxoon nga fi bii weesu que ne ku mel ni al imaamu ibn Hibbaan rahmatullah alayhi neewoon na lii mu ngi xawoon ci l'an ci gàddaay bi ginnaaw gàddaay yonente mi alayhi salaatu wa kon waxam jiini laa ya umman na ahadun band di jaalisan day folli wax bi ñu ne ta bokk na li koy gën a wane mooy xulafaa raashidun comme ni ñu leen waxoon sànk rek ci côté ne jagle yonent bi alayhi salaatu salaam la kenn ci ñoom defu ko waaw waaw léegi nag ndax bu amoon ñu tëdd dees na ko doxal noonu hein des na ko doxal te yonent bi aleyhi salaatu salaam wane na jagleem la parce que xam nga maalikee yi euh, euh, euh, fii nii dañuy d'accord na yonent bi aleyhi salaatu moo jiite mais dañu ne li tax moo jiite mooy xam nga wax naa la jotaay bi weesu ni ñu sooboo ci xadiis yu wuute yi benn mbooloo ne ñoom dañuy nootal que ne moom moo doon jiite beneen mbooloo mi ne naa bu Bakar doon jiite beneen mbooloo mi def jamono boole ñaari xadiis yi. maa Maliki ñoom d'accord nañ que ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo jiite ñoom loolu lañ dëgëral waaye dañu ne sauf xam nga lu tax mu julli toog malgré ne waxoon nag sama ginnaaw mooy ginnaaw la mu defoon doon ne woon ngeen toog bu kenn jullee bi sama gannaaw toog ah bu kenn jiitee ci bokk sama gannaaw toog moom mu def ko parce que moom yonent mi alayhi salaatu kenn amul droit jiitu ko waaw. parce que mënul woon a taxaw toog rek la manoon moo tax mu toog ba nga xamante ne nag kenn amul droit jiite ko parce que mooy rasulullah ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi war rasulih ah kon kenn manu koo jiitu moo war a jiite te mooy jiite fekk mu koy man te ñëw na agsi na ni mu ko mane la koy defee waaw te moom ni mu ko mane noonu la gën a mate moom ci moom waaye nag keneen manu ko cee roy voilà ñu ne loolu suñu ñetteelu dalil la laa wax boo xamante ni nii moom fokk ngeen boole ko ci affaire bi waaw léegi euh, ñu ne leen est-ce que am ngeen leneen est am ngeen leneen ginnaaw seen jagle gi ak dañ koo folleeg dañoo folli lam ne woon bu bu jilee ngeen ji bu jiitee ngeen tooga ah loolu nu ngeen di def ñu ne ñun daal mooy këne lii mooy suñuy dalil ci gàttal ndax dañoo bëgg a may ñi ci des ñu mën a wax ci gàttal lii mooy suñuy dalil waaw jagle yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak li wax ci wax ju leer laa ya umman na ahadun ba'di jaalisa ak li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne li koy gën a feddali mooy ne amul kenn ci xulafaa ur-raashidun ni ginnaawam koo xam ne moom ñëw na jiite nit ñi toog kon mooy bu ko man loon doon ut ku ko ku jullit ginnaawam comme ni Seydina Omar ibn al-Khattab bi biñ ko jamee waaw mais toogul julliwut toog ñu xam ne kon loolu man da léegi nag euh, ñu ne waaye yéen waa jumhur ah yéen lan ngeen di tontoo xadiisu ñoom ñoom euh, euh, tegtalu Maliki yi nga xam ne ñoom wax nañ li tax man da nekk waaw waaw ba pare am na leen affaire ñu ne may leen ñu am na kanta fa sollu julusan googu même buñ ñëwee sax ba d'accord ne lii folli buñ ñëwee ba ba ne bon yéen da ngeen a bañ ne folliwuñu ko mais julusan googu mooy bu dee jamono ji mi mooy moom bu toogee mooy jamono ji muy wax toog ji ah mooy dañ koy yen ci bu dee tashahhud gee tax ñuy wax waaw waaw ba pare ñu ne am na beneen affaire boo xam ne dañ ko naroon a fàtte mooy ne lool nag dañuy ñëw ak yéen ci ponk yi ponk julli mais taxaw ci la wala déet takbiratul ihraami wal qiyaamu laha qiraatul faatiha wal qiyaamu laha loolu lépp mooy taxaw yooyu du farata la ne leen waaw waa léegi ana hein ki nga xamante ni nii moom da man naka la ki nga xam ne manul yooyu di ko jiite ndax kat jullit ki nga xam ne moom manu ko mooy matul mooy jullit imaam boo xam dafa feebar comme ku daanu cib sareet imaam bu daanu cib sareet tànk ba damm wala mu doon dawal bicyclette tànk ba damm wala mu doon daw mu doon course daal di tànk ba damm kooku noonu bu ñëwee di jiite bu ñëw di jiite ah Euh, ngeen na ko moom mu toog mais toog toog farata la te kii jiite dafa war a nekk ci axwaal yi gina a mat waaw yi ñi mu gën mate la war a nekk moo tax yeneen ma lay sar sam naan fa ida raka'a farka'u kon moom dañuy def li ñuy def dañ ko ciy topp mais bu dee ne moom manu ko ñi ko man ñooñu ñi man loolu lépp ñoom ñoo war a jiitu waaw ndax yooyu ay arkan lañ ki man arkaan yooyu du bàyyi koo xam ne moom manu ko di ko jiite way ñu leen léegi est-ce que pare ngeen ñu ne waawul baax na parce que yii ñaar yii nii dañ ko ci bëggoon njàmbaas bala ngeen bala ñoo jox euh, la parole à ah nos kii euh, cher euh, mbokk xanafiye yeeg saafiye yeeg xanaa bi lay rahmatullah alayhi kanta mbooloo moomu ñoom ñu ne non ñun c'est premièrement mooy xadis bi ngeen njëkk a wax waaw xadis bi ko soloo nga ne yow ma ne la non imaam ad-Daraqutni de moo ko soloo rahmatullah alayhi ah, yow xadis bi ci kan la jaar la ah, déggoo ko sànq ash-Sha'bi al imaam ash-Sha'bi de moo ko moo ko kii imaam ash-Sha'bi de rahmatullah alayhi moo ko wax ñu ne la lool kon xadiis bi lan la mursal ñu ne la waaw ñu ne ñun xadiis yi ñu am fële mursal la wala muttasil xadiisu sayyidatu sayyidatu Aisha beeg ñoom sayyidina Jaabir rek Seydina Anas non kii waaw radiyallahu anhu bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di wax ne fa ida salla jaalisan fa sallu juluusan ajma'uun fa ida salla qaa'idan fa sallu ah qu'uudan bu dee imaam bi dafa toog yéen na ngeen toog innamaa ju'ila al imaamu li yu'tamma bihi loolu ci saxiixayni benn bu mujj bi nekk qu'udan boobu ci sax yi imaam muslim beneen bi saxiixayni yi ak yeneen yi ak ci sunan yi hein du ci la ne mais loolu gënu la dëgër seen lii loolu benn côté la mais ñun sax yooyu yëpp dañu koy sonn duñ ci sonnante mooy seen xadiis bii nii wérul ne leen ha ñu ne mais est-ce que xam nga ash-Sha'bi kam moo ko jële ci moom ñu ne kan Jaabir al-Ju'fi Jaabir al-Ju'fi mi nga xam ne al imaam Abu Hanifa dane waa ji kàccikat bu mag a ngoogu <laughs> matruuk la kazzab la Jaabir al-Ju'fi men kazzab la <laughs> moo tax <laughs> al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne xam nga ci beneen mbooloo mi la bokk <laughs> mu ne qad alima man ihtajja bi hadha anna la hujjata fihi li annahu mursal premièrement wa min riwayati rajulin yarghabu yarghabu ahlul ilmi an riwayati anhu ya'ni Jabir al-Ju'fi al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne mu ne eh, ñi nga xamante ne nii de xam nañu bu baax qad alima man ihtajja bi hadha anna la hujjata fii ñii sukkandikoo xadiis bi xam nañ ni xadiis bi amul dara luñ ciy sukkandikoo amul dara luñ ciy sukkandikoo mu ne xam nañ ni amul dara lu ñuy sukkandikoo fii parce que mursal la xam nga al imaam al Shafi'i comme waxoon nañ la ko fan yi àndul ci mursal lu dul mursalu ku mel ni ñoom al Sa'id ibn al Musayyib ndax ay maraasiram daanaka bañ ko toppee boo ko càmbaree yépp mooy am na jokkaloona feneen te jokkaloona kanta lool te mooy aviu muhaqqiquna min al rahmatullah alayhim mooy mursal duñ ko d'accord loolu bu dee côté boobu ñee man nañ leen mais yéen bu ngeen ko d'accordul nag après ñun garaawul ñun garaawul ñun dañ koy d'accord ñun Maliki yi waaw waaw <laughs> ah, ñun mursal garaawul ñun dañ koy d'accord <laughs> kon jàll leen ci leneen al imam ash-Shafi'i ne benn la wa min rajul en plus que ça que mursal la mais nettali la boo xam ne ki nga xam ne moo ko nettali mu ngi jaar ci góor boo xam ne waa bo ahlul ilmi yarghabu ahlul ilmi an riwaayati an boroom nañu di jële ci moom te ka en plus al imaam Abu Hanifa xamoon na ko nee na moom akzab moom kii kazab la ja non jaabirul jo al jo fii nii mais kazab la kii wax kat lu amul la waaw <laughs> ndax moom loo boo ñëwee loo bëgg mu indil la xadiis rek ci say masala man na lu koo indil say xadiis sa way <laughs> waaw kon kooku nga xam ne matruuk la matruuk moo fi ne seen première dalil boobu évacué nañu am matruuk moom kon laa ya um man na ahadun ba'di jaalisan loolu seet leen leneen quant leneen li ngeen wax ah kënee euh, xadiis bii nii day tekki ne lañu euh, lañu la lam waxoon te xew-xew bi comme li imaam Ibn Hibbaan wax bu doon ne cinquième année bi la xewoon que da koy nasaxal dañ naa la de façon manu fee nasaxal dara waaw waaw manu fee nasaxal dara manu fee na dara parce que dëgërul bala ngay sukkandikoo ci dara nag day dëgër waaw kantaa li ngeen xam ne léegi ñu ne ay way léegi jàll leen ci beneen bi ñu leen ne liy wane ne loolu dañ koo nasaxal mooy saxaaba yi xulafaa ur-rashidun kenn ci ñoom defu ko kenn ci ñoom jiitewul daldi toog waaw waaw ñun xam nañ ne du ñoom ñooy nasaxal waaye loolu day gën a dëgëral bi wane ni mbir mi le fait que ñoom ñu sax ci loolu masuñoo di toog di di di di jiite kenn loolu day jàppale wax ji wax waaw léegi ñu ne leen waa jumhur ne leen mais yéen xam ngeen règle bi adamul adamu naqli laa yadullu ala adami alwuqu' araftum dhalika ya saadatu ko mooy ñàkk a ab fee lii ngeen wax ñàkk koo toxal ci saxaaba euh, euh, euh, xulafaa ur rashidun est ce que loolu day tekki ne loolu ñoom loolu masuñu koo def te ñépp xam ne ne adamu naq adamu naqli la yastalzimu adamul wuqu loolu benn affaire lañ leen di njëkk a wax ñu ne leen même deuxième affaire même bu dee ñoom buñ d'accordoon ne sax masuñu koo def mais est ce que ñoom defuñu ko day tekki ne baaxut que possible waaw pourquoi pas que ne ñoom xulafaa ur-rashidun yooyu Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kan moo nañ d'accord que ne masuñu koo def mais est ce que nekkul na ñoom dañu est ce que loolu day wane benn yoon lay wane ne lii nii donc mais lii nii moom. Eh. du lu ñu war a def wala du euh, kenn dafa euh, du waratu la demee nii non non pourquoi pas yéen ngeen wax leneen yéen Maliki pourquoi rahmatullah aleykum lu tax waxu ngeen ne peut-être que ñoom dañoo doyloo ut mu wutu leen à la place ñuy jiite ñu toog ñu ut koo xam ne moom mën naa tax waaw. ndax lan li nga xamante ne nii moom lañ xam que ne julli kiy toog ki toog ko julleem ki taxaw moo gën la julli bu dee ne mooy moo ëpp ngëneel te loolu ci fard ci fi la kanta bu dee farata ku mën a taxaw amoo droit di toog waaw waaw waaw mënoon nañu gis ne comme que ñoom àgg nañ ci feebar bi nii di toog nañ ut koo xam ne rek dina taxaw bu ko defee sax mooy li nga xam ne sax amul kenn ku ciy wute est-ce que loolu day tekki ne li li mënu la nekk tekkiw ko waaw kanta beneen bi ngeen wax que ne parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam kenn kenn waru koo mën a jiite kenn du ko jiite dañ naan non non non non non parce que Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu jiitewu ko ah Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu mais jiite na yonent bi alayhi salaatu wa salaam wal xadiisu te xadiis bi mu ngi saxiix yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa am benn problème bu xewoon ci waa lamsaar waxoon nañ ko fi fan yee benn quartier ci waa lamsaar yi léegi mu dem war koo régler ji war koo lijjanti ji bi muy dem am na riwaay yu ne moom moo ne Seydina Bilaal fekk tisbaar di door a jot ñu nodd tisbaar ñu ñëw yëgal ko ne ah sa saxaaba yi am na sa saxaaba yi ñu nekk ci waa lamsaar ñoo xam ne dañoo jote am na ñoo xam ne jàppante woon nañ waaw léegi comme que tisbaar dafa jotoon yonent bi aleyhi salaatu salaam julli ba pare après euh, mu ne bi muy dem loolu nag euh, lii nii may wax nekkul ci saxiix yi mais bi sanadin saxiix wa rawaahu al Ahmad muy ziyaada bii nii may wax euh, ak al imaam Abu Abu Daawud ak al imaam Ibn Hibbaan rahmatullah alayhim bi muy dem dane Seydina Bilaal eh, ida xadarat as-salaa walam aatika fa mur aba bakrin fal yusalli binnaas warax <laughs> yonent bi alei saat salaam yàgg <laughs> yàgg naa digal naan ab moom moom bu fi newul rek daan na sa Abu Bakar jiite waaw Euh, euh, bii bokkul ak bu Seydina Abdourahman ibn Awf bu bu Seydina Abdourahman voilà parce que maa ngi jaawale bu Seydina Abdourahman dina ñëw ci bii bii nii dinañ ci ñëw euh, mooy wala nañ ko àggale pare après ñu ñëw ci bu Seydina Abdourahman ibn Awf voilà bii nii yonent mi alayhi salaatu salaam doon jiite nit ñi te xadiis bi ne Sahihayni mooy dafa yonent mi alayhi salaatu salaam dafa. bi problème boobu amee dafa dem ngir régler ji loolu mu ne Seydina Bilaal nag bu julli jotee te ma digalal ki nga xamante ni nii mooy Abu Bakar mu jiite nit ñi mooy bu tàkkusaan jotee ila xadaratil asr parce que lan parce que tisbaar la ñuy dóoru julli ñu ñëw ne ko ah yonent bi alayhi salaatu salaam problème am na de sa saxaaba yu fële am na ñu fa jote de ca Madina ca kaw léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ne Seydina Abdurra eh, Bilaal ah ida xadara ida xadarat al asr walam aatika fa mur aba bakrin falyusalli binnaas mu ne ko yow Bilaal bu julli jotee te teewuma ñëwuma mooy ak seeguma digaleel ki nga xam ne mooy abu bakrin fal yusalli binnaas mu jiite nit ñi ba julli tim eh, tisbaar jotee Seydina Bilaal nodd eh, ñu toxaw toog tuuti gisuñu Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñëw ci abu bakar ne ko atusalliya linnaas ne ko est-ce mën ngaa jiite nit ñi Seydina abu bakar ne waaw waxu ko rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ya'muruka daa ñëw <laughs> am na ci beneen riwaay dafa ñëw ne nit ñi ne ko ah, yonent bi alayhi salaatu salaam de Seydina Bilaal dafa xool ne ah yonent bi alayhi de ñëwul Abu Bakar man ngaa jiite nit ñi de kon mu jóg di jiite ba muy jiite yonent bi alayhi dafa kàbbaar rek yonent bi alayhi agsi di jéggi di jaar ci sàppe yi di jaar ba agsi ci kanam ci sàppe bu njëkk bi nit ñi di di def si Seydina Abu Bakar ngir mu lañ eh, doon def comme di eh, tasfiix lañ doon def hein ngir di dóor seen loxo ci beneen loxo pour que ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na ndax Euh, euh, euh, kii Seydina Sa'd ibn Sa'd as-Sa'idi mi nettale xadiis bi nee na Seydina Abu Bakar kaana laa wa kaana Abu Bakrin laa yaltafitu fi salaati bu doon julli doonu loon gestu waaw doonu loon gestu moom Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi nag bi mu déggee lool mu daal di gestu gis yonent bale saa saa mu def ko si ne ko continuer Seydina Abu Bakar tàllal loxo yi daal di reculer ba ci sàppe bi yonent bale saa saa continuer ci la ko doon wax naan ko wee bi mu paree mu ne yaa Aba Bakr maa manaaka an tasbuta iz amartuka fa qaala Abu Bakr radiyallahu anhu maa kaana li ibn Abi Quhaafa an yusalliya bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wa sallam eh, mu ne yonent bale saa saa bi mu paree sëlmal mu ne ko wee Aboubacar lan moo tax bi euh, continué woo bi ma la waxee nga jiite nit ñi mu ne ko parce que ci doomi Abu Quhafa muy jiite yonent bi alayhi salaatu wassalaam après yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la xame woon leen xamaloon nit ñi ne leen mais maa lii ra'aytukum akthartumu tasfiq lan moo tax ma gis leen ngeen bari bi may ñëw maa ngi gis ngeen di ngeen di tasfiq di di ko pour yëgal ko mu ne leen man raabawu shay'un fi salaati wal yusabbih mu ne leen ci la leen jàngale leen dee leen def góor yi dañuy def tasbih voilà mooy subhaanallah ngeen di wax jigéen ñi ñooy def loolu ñoom ñooy euh, def li nga xam ne mooy tasbih góor ñi nag ñooy def tasbih tasbih ah ida naabakum fa amrun fal yusabbih ar-rijaal wal yusaffih an-nisaa léegi mu ne fii da leen ne fa innahu e, man raabahu shay'un fi salaati fa yusabbih fa innahu idha sabbaha ultufita ilayhi wa innama tasfiqu linnisaa léegi nag euh, lii ñu ne leen léegi yéen ana seenu dalil fii ñu ne mais pour tontu Maalikee taxoon ñu tudd ko mais mooy ñoom ñoo ne Yonent bi sallallahu alayhi kenn waru koo jiitu moom mu ne Seydina Abu Bakar ji continuer te mu taxaw ci sàppe gi Seydina Abu Bakar kay moom moo dellu gannaaw mais yonent bale saa saam nee na ko continuer te yonent bale saa saam bi la nekkoon ñu ne leen benn ko beneen bi ngeen ne duñ ko jiite mais Seydina Abu Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu jiite fi yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ñëw nekk ci biir sàppe bi Seydina Abu euh, bi bi mu agsee Seydina Abdurrahman ibn Awf nar a reculer mu def ko signe mu taxaw mu continuer julli bi yonent la saa saam di paree la ràkk bi ko rawoon mu daal di koy àggal jiitewuñu ko kon nag ñun d'accorduñ ci seen wax jooju naan parce que yonent ma lay saa saam dee sut ko jiite moo taxoon il fallait mooy jiite moo taxoon mu toog <laughs> voilà ñu ne yéen daa mel ni lii yéen amoon yéen maalikee yi yéen lii ngeen amoon ci ay dalil yoo xamante ni nii bu ci nekk tontu nañ leen waaw te lii yonent lay alayhi salaam daf koo def lii wane ne yéen lii ngeen fi wax nii yépp kanta ay da jagleem la voilà du jagleem ah du jagleem gis ngeen fi keneen ku ko def du wax nañ leen xulafaa ar-raashidun defuñ ñu ne leen tontu nañ leen loolu waaye lu tax du jalleen ñu ne leen parce que solo nañ ko ci ay saxaaba yoo xam ne def nañ ko jamono yonent mi alayhi salaatu salaam toog te tamit def nañ ko ci ginnaaw waaw saxaaba yoo xam ne radiyallahu anhum jiite nañu jamono yonent sallallahu alayhi wa ay nit toog waaye après yonent bi sallallahu alayhi taxaw te kooku bokk na ci Seydina Usayd ibn Hudayr ak ja Seydina Jaabir mi fekke woon ñaari waqaa yépp ak Qays ibn ibn Qahd waaw ak ki nga xam ne mooy Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu taala anhu wa ardaahu waaw ñoom ñépp ku nekk ci ñoom ñii soloo nañ ci yow këne def nga lii jiite nga nit ñi ba pare nekk xoolal xoolal ba pare toog ñu ne la kaay ñu wax la xoolal xadiisu kanta al euh, Seydina Usayd ibn Hudayr ah moom kii dafa solo Seyd pour Seydina Usayd ibn Hudayr al imaam Abu Dawud raxmatullaahi alayhi waaye naka noon seydina al ki imaam ibnul mundir soloo na ko bi sanadin boo xam ne saxiix waaw kene bu bu dee bu seydina abu daawud bi as-sijistaani yu raxmatullaahi alayhi dane dafa wax ne yaa rasuulallah inna imaamana marid qaala idaa sallaa qaa'idan fa sallu qu'uudan waaw sanad bii nii am na inqitaa d'accord nañ mais nañ jël bi ci kaw mooy bu imaam Abu Dawud bi am na inqitaa mooy danay moom Seydina Usayd ibn Hudayr danay yow ndawul yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam suñu imaam bi de dafa feebar mu yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko bu jullee toog na ngeen julli toog sanad boobu wérul waaye nañ nañ la wax bi nga xam ne moom la al imaam Ibnul Munzir solo bi sanadin saxiix waaw foofu Seydina Usayd ibn Hudayr moom ci boppam moo ne moom moo doon moom moo lañ jëlee kenn mu doo doon jiite ay ñoñam fashtaka léegi mu feebar fa xaraja ilayhim ba'da shakwa bi mu feebaree mu génn ñëw ci ñoom ne leen nag ah, man man manuma leen a jiite inni la astati'u an usalliya qa'iman faq'udu mu ñëw gaay ne ko bon malgré jiite ñu quoi yow daal même bu dee feebar gi jiitu ñu mu ne leen nag ah ah man manuma leen jiite taxaw de parce que damaa feebar kon nag toog leen yéen waaw mu julli fa salla bihim qa'idan wa hum qu'ud mu jullee ñoom toog ñoom ñu toog waaw ñu ne beneen kooku mooy Seydina Usayd ibn Hudayr rahmatullahi alayhi kanta Seydina Jaabir al imaam ibn Abi Shayba dafa soloo ci sanad boo xam ne al imaam al xaafis ibn Hajar nee bi isnaadin saxiix boo demee ci al Fath lii nii yépp tudd na moom al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhim ci càllale boo xam ne nee na al imaam ibn Abi Shayba moo ko soloo bi sanadin saxiix an Jaabir mu jël Seydina Jaabir këne moom dafa woppoon julli jot fa salla bihim jaalisan wa sallu ma'ahu juluusa mu jiite nit ña nekkoon ak moom toog nit ñi jullee moom toog loolu beneen te Seydina Jaabir moo nettali bokk na ci ñettali ba yonent mi aleyhi salaatu salaam feebaree ñu ñëw fekk ko ci mashruba googu ci kër sayyidatu Aïsha radiyallahu anha fu xaw a kawe tuuti foo xam ne fa la newoon doon julli ñoom ñu ñëw di julli ci ginnaaw taxaw mu def leen signe ne leen toog leen benn bi mu leen tuutee kon ngeen def ni waa Ruum di waa waa di defal seen buur yi di taxaw bu ngeen ji bu leen bu ngeen ñëwatee ah ki leen di jiite toog na ngeen toog bu taxawee ngeen taxaw. naa Jaabir bokk nañu ko se nettali te moo nañu ne Yonent dafa daanu woon ci fas wi léegi xoolal sëy ñu ne la Seydina def na ko jiite ñoom ñu toog bu doon am na ci moom Seydina Jaabir dina ko def mbir mi te arraaw yi <laughs> <laughs> jagleem la moom bu doon jagleem Seydina Jaabir mi fekk mbir mi ah arraawi ki nga xam ne moo solo xadiis nag waay waay adra moo gën a xam waaye dinaa rawaa waaye li mu rawaa li mu riwaaya ñu ne leen beneen saxaaba Seydina Abu Hurayra waaw moom iftaana li laaj nañ ko mu ne loolu mën naa nekk waaw ne julli ku feebar ne julli toog ñeneen ñi toog te sanad boobu it al imaam al nee na sanadam wér na waaw kon nag mu ngi nii ci kaw lii de mooy waxu waxu Maalik yi rahmatullah alayhi moom gënu la dëgër këne loolu man da nekk waaye am na nag benn affaire mooy buñ la nee gënu la dëgër tekkiwul ne sawaay pour génn ci xilaaf pour génn ci wuute mooy bu dee am na koo xamante ni nii moom mën naa taxaw imaam dina bàyyi kooku jiite même bu dee mooy mu def istixlaaf comme li yonent ma lay saabsaab waxoon Seydina Abu Bakar mu daal di jiite te ci kaw noonu it day ànd ak riwaaye ñi nootal que ne riwaaye yi ne ki nga xam ne moo doon jiite mooy Seydina as-Siddiq radiyallahu anhu te bu boobaa mooy du am. du am du am li nga xamante ni nii euh, mooy wute du am kenn du la ne mooy parce que loolu lu am solo la tekkiwul ne man bu ma àndee ñoom bu ma d'accordal doy wan ne dama ne seen bosa gën a dëgër noo ñun dañoo jàpp ne seen wax ginul dëgër de suñu mazhab ñun ginul dëgër waaye riayatul xilaaf dafa am sàmmonteeg wuti yow loo xam ne boo ko defee am na ñu naan yow moo julli ji baaxul ñii naan julli ji baax na am loo xam ne boo ko defee ñoom ñépp dinañ ànd ne baax na def li ñépp naan baax na moo gën a ndax génn ci wute dafa baax waaw tekkiwul ne man dama naan ku ko def dama naan noo julleem baaxul déedéet loolu am solo la kon loolu benn précision la kon ci kaw noonu insha allahu taala mooy waxu ñii ñoo gën a dëgër te tamit Euh, euh, yonent bi aleyhi salaatu xam nga waxoon nañ la ne gis nga acte yii muy mujjee teg mooy feewu dundam la jeexi talu dundam mooy acte yoo xam ne nasax duggu ci pour nga taxaw ne dañ koo nasaxal foog nga ne taarix te taarix bi xam nañ ko lii mooy li mu mujjee teg julli ta Anas nee na radiyallahu anhu te yonent mi alei saatu julli mooy dernier julli bu mu jullee maal xaw muy dernier julli boo xam ne dafa toog jiite nit ñi kon sawaay loolu ana sax bu fi mën a dugg lenn kay moo tax Maliki rahmatullah alayhi beneen wax bi ne jagleem la voilà boobu mën na man na basculer affaire bi te jagleem boobu wax nañ la li tax bu jagle parce que saxaaba yii ñu la fi tuddal ñoom daal dinañuy lan daal dinañ koy def ginnaaw kon nag def nañ ko bi mu fi nee def nañ ko ginnaaw ba pare di ko ifta loolu bu doon ne dafa nasax te ñoom ñu riwaaya solo que moom julli na toog wax nit ñi toog leen ba pare ñu riwaaya dernier bii que moom julli na toog ñeneen ñi en tout cas Sayyidina Siddiq taxaw radiyallahu te waxu ko toogal kon ñooñu ñoo gi na xam ne mos lii kenn nasaxalu ko te du jagleel yonent ba lay sax moo tax ñu def ko après ñu ko doon continuer def voilà acte yu mujj yi moom nasax amu ci. léegi nag ginnaaw loolu nag ñu ñëw nag ci côté bi nga xam ne ñoom ñoo ne nag euh, <coughs> mooy bon. Euh, ñoom ñoo ne mën naa nekk ñi ne mën naa nekk ah ñi nga xam ne mën naa nekk léegi <coughs> eh, Maalikee nag am na beneen wax boo xam ne bu am solo la boo xam ne eh, dañ naan imaamu Maalik rahmatullah alayhi moom dafa dëgëral que ne yonent bi alayhi salaam da doon dañ ko doon kii moom Seydina Abu Bakar a jiite waaw loolu day wane ne kon mooy li ñu wax ñoom day dox ba léegi waaw këne yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Siddiq moo jiite woon kon moom bu toogee garaaw parce que manul woon a def leneen lu loolu loolu it dañ koy wax waaye en tout cas li euh, kii mooy ñoom li ñuy wax nii yi ñu gis nii te tudd ko léegi nag ñu ñëw nag ci beneen côté bi muy diggante kon di ñi ci des ne mën naa nekk mooy ñan Shafi'i Hanafiya yi Shafi'iyya yi ak Hanabila yi Shafi Hana Hanafiya yi ak Shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo jàpp ne léegi man naa nekk mais ñi ñuy jiite ñoom par force dañuy toog dañuy taxaw waaw ku ci mën a taxaw da ngay taxaw ñoom moom pour gàttal pour jeexal affaire bi ñoom dañu ne fi ñu ko teg mooy ne la yeneen bi alei saatu salaam ngeen gis ñu gisoon ko nga tuddoon ko ci xadiis yi fa ida salla juruusan fa sallu juruusan ajma'un innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi wa ida raka'a farka'u wa ida rafa'a farfa'u wa ida sajada non wa ida raka'a farfa'u farka'u wa ida rafa'a farfa'u wa ida salla jaalisan fa sallu juluusa ah ak riwaaya bi ne bu dee dafa toog bu yii yépp na ngeen toog fa sallu qu'udan ñu ne yooyu yépp jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam bu mujj bii moo ko na saxal waaw parce que moo jiite waaw moo jiite te lool la ku mel ñoom al imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi ñoom loolu lañ dëgëral kenn affaire bi loolu la léegi yonent bi alayhi salaatu salaam moo jiite te dafa toogoon Seydina Siddiq taxaw ñeneen ñi taxaw te waxu leen toogal walla boo nee li imaam Ibn Hazm doon wax dañ waxoon la ko <laughs> naan daan kan moo leen ne sax ñeneen ñi dañoo taxawoon dañ naan la mais même buñ supposé lool mais Seydina Abu Bakar moom dafa taxawoon est-ce que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko signe ne ko toogal defu ko te pour pourtant ci ñoo taxaloo woon nii dañ koo teg ci wetu Seydina Siddiq ñu taqaloo nii moom mu toog Seydina Abu Bakar taxaw bu doon ne la mu waxoon fa iza jalasa wa ida salla jaalisan fa sallu julusan day dox ba léegi ko doonte kon yonent bi alei satu salaam dina Seydina Siddiq toogal dina ko def siñ ne ko toogal mu toog te nag mbiru yonent ba alei satu dañuy jàpp li gën a li gën a mujj jàpp li gën a mujj mooy li li gën a ci ay jëfam loolu la jàpp par ak li jiitu woon waaw moom mi waxoon loolu ne bu jullee bu imaam bi jullee toog na julli toog mais tey julli na toog jiite leen Seydina Siddiq taxaw ci wetam toog ko toogat kon luy da ko nasaxal waaw lii mooy dalil bi gën a rëy bi nga xam ne moom la euh, euh, kii nii euh, muy xanafiye yi ak shaafiiye yi rahmatullah alayhim daal di am ne lii moom moo koy wane moom waaw lii moom da koy wane waaw waaw ah léegi wóoy la wóoy la problème lii kay leer na te moom la mujjee def Seydina Anas nee la mooy mujj dernier julli bu mu julli ñu ne lii mooy ci gàttal daal mën nañu yem nii ngir bañ a dina guddal waaw léegi mu des xana xanbali yi parce que lii la moom moom seen Shafi'i yi moom seen affaire simple na ak Hanafi yi mooy ne gis ngeen yeneen tubaab yi saa saa dafa jiite nit toog nit ñi taxaw te waxu leen taxaw leen boo mënee nit ñi feebar bee métti métti ba mënu leen def si Seydina Abu Bakar mi nekk ci wetam man na koo def si waaw te defu ko waaw kon nag loolu day wane ne dañ koo nasaxal àtte boobu dañ koo nasaxal. ku ku kuy jiite toog ñi muy jiite ku ci mën a taxawit na nga toog loolu jeex na amatu waaw kanta al imaamu ahmad eh, eh, dana déedéet déedéet man d'accorduma ci loolu xam nga ma ne la man nga ma rappeler wax bi ma ne la baal ma rappeler la ko ah moom moo ne woon <laughs> dafa boole ñaari xadiis yi aljamu mooy liñ def dane <clears throat> li wax moom al imaamu Ahmad mooy xadiis yi yëpp benn nasaxalu ci benn d'accordul ci nasax gën bii daa abrogé beneen benn lañ abrogé wul waaw benn lañ abrogé wul xadis bu nekk dafa ñëw ngir kaabu précis man nag damay utilise xadis bu ci nekk ci kaabu mu ñëw ñu ne ko bismillah ya ya ya imaamu ahli sunnati wal jamaa ya ahmad ibn muhammad ibn hanbal mu ne premier xadis bi hein bu dee ne imaam bi dafa feebar wala mu daanu wala yu mel noonu tax ba manula jóg ah ba manula jóg mu daldi toog bu boobaa ñi muy jiite dañuy toog mooy def moo commencé julli bi noonu la ko commencé temps yi ay béykale yor wala dafa damm wala yu mel noonu moom bu ñu ñëwee bu jullee toog ñoom ñépp ay toog loolu mooy xadiis lii mooy xadiis Seydina ñoom Jaabir bi bi mu ne ak Seydina Anas ak ñoom Sayyidatu Aisha ishtaka nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam dafa woppoon julli ci këram toog nit ñi ñëw taxaw mu def leen si ñu leen toog leen mooy lii ñu ne benn bàngoom noonu ñu ne ko waaw yaa imaamana ñu ngi déglu de mu ne léegi deuxième xadiis bi kantaa deuxième xadiis bi beneen kaala beneen kaala mooy bu dee ne imaam bi doon jiite dafa commencé taxaw bu boobaa ñi muy jiite ils sont obligés continuer seen julli yi ah taxaw il faut ñu muy jiite bu boobaa dañuy taxaw ak lu mën a xew après waaw mooy dañuy taxaw parce que imam bi leen jiite bi ñuy commencé dafa taxawoon waaw léegi ah ñu ne lii mooy beneen xadiis bi bi ñëw bi ci feebaru yonent bi aleyhi salaatu salaam bi muy waaj a génn àddina ndax looloo tax saxaaba yi taxaw yonent bi alei satu salaam waxu leen dara ndax xam ne ne imaam bi ubbi woon ak ñoom julli ji dafa taxawoon hmm? mu bàyyi leen ñu taxaw waaw alors que bële moom moo commencé woon julli ji toogoon ñoom ñu taxaw mën na leen toog leen waaw ñu ne ñun xam nga lii moo doon wax ñu ne leen léegi kon yéen daal xadiis yi daal nii ngi boole ñu ne waaw waaw te nasax moom bala nga koo wax mooy dangaa manula boole te lii mën nañ leen a boole waaw cosaan ci mbir yi mooy adamu nasax ñàkk nasaxal abrogé texte lu ñëw rek nga ne ngay abrogé ñun mën nañ leen a boole maa daa daama mën nañ leen a boole pourquoi pas duñ leen boole duñ leen duñ leen duñu jël bii bàyyi bi ci des dañuy joxe yépp lu taxoon ni ñëw ak na mu ñëwee waaw te en plus ñu ne liy wane ne waa na mooy kon ñoom buñ leen toppee ci loolu mooy Hanafi yi ak Shafi'i yi rahmatullah alayhi mooy nasax gi kon deux fois la parce que taxaw lañ xame woon kuy ku mën a taxaw ñu lay jiite da taxaw yeneen ci malay saa saa ba mu daanoo ci fas wi di leen jiite ñu taxaw mu ne leen toog leen mooy nasaxal na taxaw gi nga xam ne farata la ku ko man def ko mu ne leen toog leen après yow toog boobu naka lay ñëwate na sa xalaat kon ci taxaw leen ba mu leen di jiite ci fin wu dundam comme li kii wax li fi li Hanafi yeeg Shafi'i yi wax ah na sax ñaari yoon loolu sori la ne waaw kon nag affaire baa ngoog affaire baa ngoog léegi nag lii mooy ci gàttal mbir yi sinon am na ñeneen ñu ko boolee leneen ah. am na ñoo xam ne ñoom ni ñu ko boolee dañu ne en fait digal toog bi lu ñu sopp la waaw dañ koo sopp kese kanta taxaw giñ taxaw ginnaaw. Euh, moom yonent ma lay saa ba mu toogee waxu leen dara da doon wane loolu mën naa nekk waaye loolu moom boole boobu dese na kii ndax parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam parce que ci kaw lii mooy ñoom daf mel ni nit ki mën naa kon day choisir waaw mooy kon digal que ne ki lay jiite bu taxawee bu toogee na toog kon loolu dañ koo soppoon alors que moo tax beneen bi bi ñu taxawee waxu leen dara ci fin wu dundam loolu day wane ne mën naa nekk loolu loolu lu sori la boolu bii moom dese naa baax parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa insister woon waaw dafa insister woon ci ñu toog waaw dafa insister woon ci ñu toog bu doon li nat bu kese la kon dugg leen insister noonu ba pare tour tourner wax leen ko ne leen buy julli bu ki leen di innama ju'ila al imaamu li yutamma bi kon nag affaire bi loolu day won ne non lii ci gàttal mooy li nga xam ne mooy wax yi euh, al imaam Ahmad moom nii la boole affaire yi waaw ki nga xam ne mooy jiite ki nga xam ne mooy jiite bu dee ne ah, bu dee dafa commencé toog ñi muy jiite dañu obligé toog bu dee ne dafa commencé taxaw lu mën a xew après ils sont obligés ñoom dañuy taxaw continuer taxaw même bu dee après daa am ku ko wutu koo xamante ne il faut mu toog mooy ki ko wutu moom day toog ndax man la taxaw ñii nga xam ne ñoom la ñëw di jiite te fekkoon imaam bi leen jiite woon taxaw kooku day ñoom dañuy obligé taxaw mahma euh, tara lu mën a xew ñoom dañuy taxaw waaw kon nag lii mooy li nga xam ne ñoom loolu la wax al imaamu ahmad rahmatullah alayhi léegi nag mu des waa ñaar yi moom ban moo ci gën a dëgër ñu ne la wallahu taala waaye de boo seetloo aljamu awla al i'mal i'malu dalilayni awla de jëfe ñaari dalil yi mooy li gën a fekk mu ngi possible mooy li gën a nekk li nga xam ne mooy li gën a yey parce que bu doon ne toog bi dafa ëpp mooy lam waxoon ne bu jullee ngeen toog ngeen julli toog bi mu leen jiitee comme li ñu wax sànk waxul Seydina Siddiq ne ko toogal déedéet te Seydina Siddiq dafa mujj moo nekkoon imaam bi waaye dafa mujj nekk ma ma'muum bi bokk ci ma'muum ni ñuy jiite te moom dafa taxaw yonent bi alayhi salaam toog te waxu ko toogal kon nag yonent bi alayhi salaam waxul dara dañ ciy gise ne kon moom parce que moom dafa commencé woon taxaw yonent bi alayhi salaam waxu ko dara alors que ca këram ca këram yonent bi alayhi salaam moo commencé julli ji toog ñoom ñu ñëw taxaw mu ne leen def leen siñ ne toog leen moo tax incha allah wax ji mooy li gën a dëgër waaye dañ lay wax liñ la waxoon sànq mooy num ci man di deme alxuruju anil xilaafi afdal fexe génn ci wuute mooy li gën mooy nañuy bàyyi xel waxu maalikiye yi rahmatullah alayhi maadaama am na koo xam ne mën naa jiite imaam bi daa am ngànt bu ko dal ba mënatu la julli taxaw na ut keneen koo xam ne moo koy remplacer ba kera muy loolu daal mooy li nga xam ne insha allahu taala ci ngay génne ci wuute yi siinoo waxu xanaabila yi ci li ñu gis mooy li gën a dëgër insha allahu taala léegi nag ñu ñëw ci dernier dernier masala bi ñu mooy waa joo xam ne da doon jiite waa ji day jiite njàppam toj léegi bi njàppam tojee mu xëcc kenn ne ko aca mu xëcc kenn quoi aywa ngir mu ñëw daal di euh, continuer julli ji xëcc kenn waa mais mooy nañ gën a affiner euh, cas bi imaam bi day jiite ñaari nit comme ni ñu exemple ñaari nit ñooñ mu doon jiite après bi mu leen di jiite nag ñu dem ba ci biir kenn ci ñoom euh, mooy euh, ñetti personne ñëw imaam bi julli benn ràkka yëg ni jàppam toj na mu xëcc kenn mais ki mu xëcc nag mooy ci ñett ñi mujjee ñëw kenn la xëcc kon ñoom amaguñoom imaam bii benn rakk amuñu alors que ñaar ñii ñoom am nañ benn benn rakk moom moom léegi comment comment il va faire loolu euh, dafa am boroom xam-xam yi rahmatullah ñenn ñi dañu ne ni muy def bu boobaa. ni muy def mooy mooy buñ jëlee ne julli timis la par exemple lañ jël timis exemple timis kese imaam bi benn ràkkale leen rabe ñoom ñett ñi ñëw ba pare mu xëcc kenn ci ñoom ñaar ci ñoom ñett ñi ñëw kooku taxaw place imaam parce que jàppam toj na wala boog mu fàttale ko ne amul woon jàpp wala yu mel noonu léegi ki war a continuer bu boobaa moom amagul benn rakk alors que ñenn ñaar ñii moom am nañu am nañu benn rakk nu muy def est-ce que day julli ñaari rakk de suite comme si moom mooy commencé ba pare waaw bu boobaa euh, buy julli ñaari rakk yi mais ñeneen ñaar ñi dañ koy topp ci ñaari rakk yi parce que bu jullee ñaari rakk ba pare après loolu lay def ba pare ñee toog di ko xaar wala boog di leen def signe day jullee ñoom dem. benn ràkka bi mooy deuxième ràkka timis après moom mu def signe ñaar ñooñu ñoom ñu toog kantaa ñeneen ñaar ñi mooy moom ñett ñoom ñett ñoo ñëwandoo ñeneen ñaar ñi moom ñoom dañuy jóg ànd ak moom mu julli benn ràkka bi nga xam ne moo ko raw mu indi ràkka ba mu ma toog taayaand ak ñoom après mu jóg continuer loolu benn wax la que ni noonu lay def mooy day julli benn fekk àggagul fi ñuy taayaa day julli waaw benn ràkk lañ ko rawe day indi benn ràkk jiite ku leen ñoom ñépp xam nga ràkk boobu mooy deuxième pour ñaar ñi ñu fi fekk mais mooy première pour moom ak ñeneen ñaar ñi mu agsee ndoo bu boobaa day def signe ñaar ñu njëkk ñi ñu toog bi mu jullee benn ràkk bi ñoom mu nekk seen deux ñu toog ci taay bi di ko xaar moom mu jóg ak ñeneen ñaar ñi mu ñëwandool mu tari jiite leen benn ràkk nga xam ne mooy kon am na deux mu toog nag taayaandal ñoom après ñu continuer julli ji ba ni nga xamante ne ni ñoonu <clears throat> lay mooy continuer léegi normalement mooy dabante nañ hein léegi am na nag beneen wax boo xam ne ñoom leneen lañu wax waaw mooy dañuy day continuer julli bi ba pare waaw selon imam bi jiitu woon mooy deuxième ràkk boobu day moom day toog day toog ngir taaya day toog ngir taaya bu paree ba ñeent ñële jot ñooñu dañuy toog xaar ko moom mu daal di continuer ak ñaar ñi fi dikkal indi ràkk bi leen manqué après mu sëlmal gaa sëlmal waaw waaw lii daal mooy ñaari wax yi ci am waaw <laughs> noonu la ñuy eh, defee affaire boobu noonu wallahu taala alam eh, eh, kii bii nag am na yeneen masala yu bari yu ci nekk ci affaire bii nii waaye on préfère yem nii insha allahu kon ci wàllu istixlaaf beeg julli beeg ak wuute bi am ci yonent bi alayhi salaam est-ce que moo doon jiiteem déet boo gisee gaa ñi ñi nga xam ne dañu jàpp ne moo doon jiite mooy comme Shafi'i yi euh, Hanafi yi ñoom leer na moo tax ñu ne ñoom euh, kiy julli bu toogee keneen ki ñeneen ñi dañuy taxaw parce que ci euh, xew-xew bi xanaa bi la yi d'accord nañ ci ne yonent bi alayhi salaam moo jiite waaye. mbir mi dañoo jàpp ne bu nekk ñaari xadiis yi yépp bu nekk dañ koy teg place am waaw kon loolu mooy wax yi Maalik yi rahmatullah alayhi nettal nañ ci imaam Maalik boo xam moom dane imaamu moom yonent bi alayhi salaatu salaam Siddiq moo doon jiite waaw waaye gis nañ ñoom it euh, Maalik yi wax ci masala bi ci gàttal wallahu taala alam kon xam naa tey dañuy yem ni